kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci alayhi salaatu wa salaam di leen nuyu di leen wax salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñu ñëwaat ci jotaayu résumé eh, yu bulughul maram yi yu imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi bu suñu sëriñ Cheikh Muhammadul Mustafa radiyallahu ta'ala anhu kon ñu ngi woon ci partie euh, yi nga xam ne ci lañ doon gis ah d'accord d'accord c'était par rapport à la traduction donc bu ñëwee rek ñu ngi woon kon ci dernière partie bi ci masailul fiqhiyya yak al yu jëm ci wàllu usul gisoon nañ nag xadiis ñaari feeru xadiis yi moo ñu desoon yi mujj ci buntu baabu izalati najasati wa bayaniha kon imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne fii kitaabi tahara baabu izalati najasati wa bayaniha wa an asmaa bint abi bakrin radiyallahu ta'ala anhuma annaha qaalat anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fi dami al-hayd yusiibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil-maa'i thumma tandahuhu thumma tusalli fiihi muttafaqun alayhi wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaalat xawla radiyallahu taala anha ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa in lam yadhhab ad-dam qaala yakfiiki al-maa'u wa laa yadurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidhi wa sanaduhu da'if kon imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne wa an Asmaa mu ngi jële ci sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr di doomi na Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma eh, annaha soxna Ulay wala soxna kii bu ngeen ko mënee résumer kii wax traduire en français inshallah eh? wala soxna wu lay di nga baax dina baax waaw kon. waaw xam naa kon da di changer place kana ku ko ciy def waaw ah, kay waaw. mu ne kon waan asma mu ngi jële kon ci sayyidatuna asma nekkoon doom sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaat wassalaam qaala nee na dafa wax fii damil xaydi ci wàllu li jëm ci deretu mbërëg boo xam ne yusibu as-sawba dafa laal dafa dal ci malaan dafa dal ci yére mu ne taxutuhu mooy da koy xoos summa taqrusuhu bil maa'i ginnaaw nga fete ko ak ndox suma ginnaaw gi tandahuhu nga daal di koy weñ bu baax mooy nga lenqali ko bokk summa ginnaaw bi tusalli fii nga daal di ciy julli mu ne xadiis boobu muttafaqun alayhi moo imaam al-Hafiz ibn euh, al-Hafiz euh, al-Bukhari rahmatullah alayhi moo ko solo ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne di ci tegu an Abi Hurayrata beneen bi mooy Seydina mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne qaalat Xawla mu ne sayyidatuna Xawla bint Yasaar radiyallahu ta'ala anha dane ya rasulallah sallallahu wa sallam yow ndaw yàlla li fa in lam tadhhab ad-dam wa moo léegi bu ndox bu deret ji dem deñul complètement nag mu ne ko fii yakfiiki dina la doy almaa'u li nga xam ne mooy ndox mi wala yadurruki te du la lor atharuhu jeexital bi nga xam ne mooy am ci boo ko raxasee ba pare mu ne xadis boobu axrajahu solo na ko at-Tirmidhi imaam at-Tirmidhi wa sanaduhu da'if mu ne tàllaleem dafa da'if gisoon nañ ci juróom-ñaari masala ci wàllu yi jëm ci wàllu euh, wii ñu nekk bi ñu njëkk moo doon al-yaqiinu laa yuzaalu bi-shakk al-yaqiinu laa yuzaalu bi-shakk mooy certitude dara du ko fi jële mooy ay ay ay ay defe naa ay dut du ko fi jële beneen bi nga xam ne gisoon nañ ko mooy galabatu zanni kal muhaqqaq mooy que ne njortu loo xam ne njortu lu noot mook loo xamante ne nii comme si dafa new lu nekkoon ñooy yem comme loo xam ne dafa nekk lu réaliser wu ba am beneen bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy riayatul xilaaf li jëm ci mooy di sàmm sàmmwanteeg wuute bu amee ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bi ci teg woon mooy axdu bil ahwat sorewuñu daanaka euh, euh, ramification la ci moom muy al axdu bil ahwat mooy di jël di jàpp ci tout li nga xam ne mooy li gën a lëng nga xam ne boo ci jàppee euh, yow amul kenn ko li nga def du noonu voilà beneen bi ci teg woon mooy al mashaqqatu tajlubu taysir lool gisoon nañ ko ci hadith sayyidina Abu Samh biñ gisoon radiyallahu taala anhu wa arda beneen bi ci tegoon mooy ah, te mooy ah, bu bi mooy al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha ah, mooy ne coono ak mettit bu xewee tamit buñ lay permettre tamit bu dee dafa tax ñu war la wàññil loo xam ne farat mooy dañ dafa xaraamoon par exemple nga koy def loolu it mooy dañ koy natt du ne rek dañuy ubbi buntu bi nga def lu la neex dañ koy natt selon li nga xam ne moom la aji soxla ji nekk ci condition yooyu soxla mais du ne dañ koy ubbil bunt bi joyal ko lu ko ci neex def déedéet mooy dañ koy natt kem kàttanu ak li nga xam ne lool mooy doy aji ki ko soxla jamono jooju bi ci mujjoon mooy taxiirul bayaani an waxtil xaajati laa yajuuz mooy yéexe li nga xam ne mooy leeral yéexe leeral loo xam ne il faut mu leer te dañ ko jamono ji ñu ko soxla woy nga xam ne il faut par exemple il faut ñu julli jot na am na koo xam ne moom xamul nu muy jullee te léegi waxtu wi weesu kooku te amul ku ko jiite moom rek ko war a julli kooku xamal ko yow nga toog war koo xamal loolu naan non naa bàyyi ba ci kanam mooy loolu noonu warul ci kiy def loolu ndax leeral li nga xam ne di yéexe leeral lu war a leer léegi di ko yéexe loolu mooy loolu dafa dafa xaraama def waaw léegi yooyu lañ gisoon kon bi ci njëkkoon ah mooy al yaqiinu la yuzalu bi shakk al yaqiinu la yuzalu bi shakk mooy certitude kenn du ko fi jële ci ay ci ay dut ay dut du ko fi yëkkati loolu dafa bokk ci qawaid yi nga xam ne ñooy cinq yi gën a mag yi gën mag bii nii da ci bokk mooy al yaqiinu la yuzalu bi shakk mooy lan mooy ne nit ci fekk yaa ngi nekk ci loo xam ne daf la leer te lii la jax-jaxalu saytaane loolu waru la tax nga ne bon kon xam naa peut li ma jàppoon moo dul noonu par exemple nit koo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa jàppi léegi ñëw toog toog tuuti julli jot léegi moom muy sikki sàkka mu ñëw ne ñu ne nañ leen julli mu naan man de jàppoon naa waaye naa dem jàppiwaat rek moo gën a wóor déedéet kooku dañ naan ko déedéet yow li leer mooy yow fàttaleku ko xam nga ne léegi yaa quinze minutes nga jàpp woon ñëw toog boobu ba léegi gisoo fi yëgoo fi lu toj sa njàpp kon nag bu ko fi dindi mooy bul dem di jàppiwaat rien que parce que moo gën a wóor peut-être que ma toj te yëguma ko déedéet dañ naan la lu tax al yaqiinu la yuzalu bi shakk certitude li leer mooy yow jàppi woon nga léegi léegi nag lan ngay dute yow est ce naam tojul loolu nag ngay dute warul la tax li nga xam ne dafa leer ci yow nga dindi ko ndax ay dut voilà loolu loolu loolu daanaka fu ne lay dox nit tamit koo xamante ne nii ah, day day day jox ci ibaadaat yi ak muamalaat yi waa joo xam ne dafa ñëw par exemple ci wàllu muamalaat yi mu ne ñaari nit kenn ki mooy da daf laa daf laa lebal xaalis comme nit diw lebal diw xaalis waaye nag waa ji di ne ne moom day sikki sàkk ndax fay na koom fayu ñu woo waa ji waa jim waa jim yoreel mu ne noo waa ji fayu ma de ñu ne ko waa ji fay na la mu ne fayu ñu ne ko yow fay nga ko mu ne noo maa ngi tuuti dafa mel ni fay naa ko quoi bu boobaa nan lañ leen di àttee nan leen di àttee mooy dañ naan waa ji yow est-ce que mooy dette bi reconnaître nga ne am na ñu ne waaw loolu moom leer na waa ji moom nee na fayoo yow it amoo certitude buy wane ne fay nga yow ci dut nga teg ne yaa ngi si ci sàkk ndax fay naam fayuma fa nga toll mais li leer mooy dette bi moom am na waa ji moom yoreel naa ko cinq mille dëgg la moom nee na fayuma man it maa ngi si ci sàkk ndax fay naa ko fay na fayuma ko dañ naan ko yow yaay fay fayagoo dañuy jàpp ne fayagoo ndax lan al yaqiinu la yuzalu bi shakk li fi leer certitude bi mooy dette bi am na li ngay sikki sàkke yow da ngay sikki sàkke ne fayoo kon dañuy jàpp ne te waa ji fayoo mooy fayoo fi dara da ngay al yaqiinu la yuzalu bi shakk yow yaay fay léegi ah ah loolu moom la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci wàllu ki nga xam ne day julli ah, nga xam ne saytaanu ñëw di ko jax jaxle di di ko dugal ay ay ay ay ay ay jax jaxle muy jax jaxle naan est man sama jàpp tegul ci biir julli jéem ngeen bañ ko ko waxee moom alayhi salaatu salaam mu ne laa yam sori waa jooju bu mu bougé fi mu taxaw na continuer julleen fekk déggul loo xamante ne. mooy dégg luy wane ne njàppam toj na walla mu xeeñ loo xam ne mu xeeñ ko luy wane ne njàppam toj na ndax lan ndax al al yaqiinu la yuzalu bi shakk li ko leer mooy bi may taxaw di julli di kabaar boobu maa ngeeg njàpp léegi may sikki sàkka ndax man sama njàpp toñ naam tojul mu ne laa yam sarif kooku bu mu bouger na continuer julleem ndax sikki sàkka boobu warula tax mu jële fi li nga xam ne mooy certitude am njàppam bi te loolu buntu xéewal la xéewal la bu mag bu bu bu bi bu yonent bi alayhi salaatu teg ndax bés bu doon ne loolu noonu lay mbir yi doxe foo si ci sàkkaar rek bàyyi loolu mooy doo jaamu yàlla jaamu yàlla ju jat ndax iblis loolu day nekk bunt boo xam ne ñu bari sax ci la leen di jaarale ci la leen di jaaree ñoo xam ne manuñoo jaamu yàlla yu ñuy def dinañ dinañ ko waaj di ko jéem a defaraat di ci ba waxtu yu génn te doo te duñu ko defagul ndax lan ndax ci sikki sàkka ay dut la ñuy moo la ñuy la ñuy topp buñ demee bay julli ne wóoru wala nga jàpp naan man est-ce sama loxo bi sax ni ma ko raxase baax na naa delluwaat jàppuwaat gin koo tooyal nga dem ñu naan la sa bopp bi est-ce sax ni nga ko masaay baax na nga war a delluwaat kiiwaat ngay def noonu ba waxtu wi weer loolu bu yow Euh, bu yàggee mooy sa jaamu yàlla dootul jaar yoon moo tax al yaqiinu la yuzalu bi shakk certitude lu leer kenn du ko fi dindi ndax ay dut ah léegi nag buñ ko jàppee loolu ay exemple loolu exemple yi moom du jeex voilà mooy bu ñu comprendre kii bi qaida bi ak ni muy doxe léegi loolu exemple yi nit ki euh, moo koy tiire mooy xool euh, xam ne lii nii l'essentiel ñaar rek lay xool lan mooy certitude ci mbir yi ak lay dute bu xasee xam li muy li liy certitude mu jàpp ci lool li muy dute du ko fi du ko du ko bàyyi xel Euh, waaye am na yoo xam ne nag bu dee euh, bu dee ne dangaa dem jàpp ci loolu après mu leer la ne nag cette fois-ci ne la nga jàppoon teguwul ci woon ci ci ci yoon bu boobaa nag euh, mooy règle boobu dootul dox par exemple waa joo xam ne moom dafa yeewu jàpp ne moom jàpp jàpp rek ko ko war mu jàpp julli mu jàpp ba pare dem julli ji waaye bi mu jullee ba pare mu toog ay deux heures de temps après wala juste même après fajar mu toog gis man yu boo xam ne ci poojam te mu leer ko ne yére bii moom ci yére bi ak ci poojam mu ne yére bii de démb moom laa sol bi may tëdd laata may tëdd solu ko woon kon da koy leer ne lii moom man yu la boo xam ne te moom rek a tëddoon moom rek moo bokkum néeg loolu dañuy xam ne mbir mi ci moom la jóge te te avant fajar rek la fi yeewu la doon nelaw bu boobaa dañ naan ko léegi euh, yow la nga tegoon sa ba ngay kii da jàppoon ne lool la woon moo taxoon nga jóg rek jàpp julli léegi nag comme que am nga lu leer wi wan ne nag kon la nga jàppoon du noonu boobu dañ naan la ibrata bi dhanni al bayyinu xata'u léegi kenn dootul tuddati loolu ab kii dañ naan loolu njortu la woon te kenn du faale kenn du bàyyi xel ci njortu goo xamante ne ni ak njuumteem dafa leer léegi ndax lii wane ne leer na mooy ne man yu bi ci yow la jóge te sa dernier nelaw yi mooy ci guddi gi te fajar nga yeew kon nag bu boobaa liñ lay wax dañ naan la kon yow na ngay dem nga sangu ji doona julli woon naa garaawul de non da ngay sangu ji ndax sa julli boobu kenn doo ci bàyyi xel dootul compter ndax kon leer na leen ba ngay julli kon yow newoo woon amoo woon la mooy nag bu boobaa da ngay sangu ji ba pare door a reprendre julli ji même bu dee onze heures moo jot ndax bu boobaa mooy même même bu dee da dafa nekk zawal sax mooy da ngay julli ndax jour ndax heure fi nga ko fàttale koo fi nga xamee mbir mi foofu julli ba da lay war foofu lalay lay waree ndax dangay ngay fay ndax man nasiya salaat aw naama anha falyusalliha mata zakara la kafarata lahu illa dalik yonent bi alayhi salaatu salaam na képp koo xam dafa dafa fàtte julli mooy nga toog ba julli weesu nga toog fàtte ko ba waxtu wi jeex koom waxtu wi nag waxuma ñu nekk quatorze heures et quart comme tisbaar Sénégal léegi quatorze heures na jot nga naan waxtu wi weesu na loolu moom waxuñu lool lool lool lool lool du loolu wala 15 heures jot nga naan non julli weesu na naa bàyyi ba tàkkusaan non non loolu du wax loolu loolu du loolu loolu loolu du waxtu wi loolu waxtu wi ëpp na lool fuuf mooy waxtu wi jeex comme ñu ne tàkkusaan la ba timis dugg yow ngay door a fàttaliku ne julli woon tisbaar euh, tàkkusaan yooyu dañ koy julli jamono ji nga ko fàttale ko ak koo xam ne da doon nelaw hmm. mais nelaw yoo xam ne bu yum tay du nelaw yum tay ndax am na yoo xam ne yenn yenn nelaw yi ak tayeef la parce que bu dee ne booy boo waree liggéey du lundi au vendredi sa yi da nga koy régler di yeewu six heures wala cinq heures quarante cinq nga bàyyi dimanche ak samedi liggéeyoo régler woo sa sa moon sa réveil ba pare veillé ba deux heures du matin nga dem tëddi kooku yaa ko tey boo yeewoo boo yeewoo dix heures yaa ko tey ndax bi nga doon liggéey démb defoo woon noonu voilà kooku mooy ne kooku même day fay mais dina ci am euh, kooku baat bàkkaar la dem le fait que loolu mooy wane na moom julli tegu ko fu bari tegu ko fenn sax tollu ko fenn ci xolam ndax liggéeyam bi du tardé mais bu dee julli jarul may régler sama réveil garaawul moo tax loolu lu garaaw la kon mooy ku fàtte wala nga nelaw noonu noonu ngay def léegi nag kon al yaqinu la bi shakk mooy loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel te shakk bi bu dee dafa mujj nekk vann boo xam ne njort boo xamante ne nii dafa leer ne njuumte la kenn dootu ci bàyyi xel comme exemple bi ñu la wax ci wàllu waa ji julli fekk dafa amoon janaaba te xamu ko woon voilà léegi bi ci tegu woon bi ci tegu woon mooy ghalabatu dhanni kal muhaqqaq mooy li ëpp ci njort mooy boo euh, euh, euh, ndax buñ naan al yaqin yaqin dëgg mooy jaa suñu suñu borom jaamu lu ñu jaamu tegu ñu ñu koy jaamu ci loo xam ne cent pour cent certitude la cent pour cent certitude ñu door ñu door jaamu yàlla loolu teguñu loolu xalabatu zanni kal muhaqqaq mooy ne xala njortu loo xam ne du noot la dañuy jàpp ne moom waa dañ koy teg dañ koy jàpp place certitude mook lu nekk day mel lu nekk day mel lu nekk euh, loolu xam nga sànq euh, par exemple euh, mooy njàpp liñ doon wax sànq wala ngay sangu set kenn waxu la ne yow il faut nga yor benn seetu ci gannaaw walla nga woo benn waaye xoolal ma ndax sama gannaaw gi tooy na déedéet mooy ne yow boo sotteekoo ndox mi yëpp jaarale sa loxo bu dee man nga ko ba fépp tooy ba ba lool ci sa njortu la teg sa sa njortu moo xalabatu zan zanni la ci kaw loolu ci ngay dem loolu dañuy considérer comme si moom nga gisoon nga doon gis sa yaram bi lépp tooy benn la ñoo yem ndax xam nga yii nii règle yi nii yëpp lenn lay tëj mooy jax jaxalu seytaane lay tëj ndax il amul mooy yii nii l'islam may ñu ko woon rek mooy c'est mort mooy ne foofu la ndax iblis du ta du du du tàyyi du tàyyi bu la manul bu manul la nit ki bul jaamu yàlla bu la njëkkee wax lool faale woo moom ci moom mooy waaj dafa dëgër bopp malgré li ma def yëpp nee na mu ngi quand même dina julli ji mais nga julli léegi kon bul dem ci jàkka ji mooy tout le temps day fexe moindre kii ngay def jamais jamais perfection bi comme que moom day fexe doo def dara boo commencé di def mu fexe le minimum nga def nga naan waay tey ma naa dem ci jàkka ji mën a mën a jaru ko julli sa kër fii baax na du wa ngay ñëw di dem ci jàkka ji mu ne waa ji dafa dëgër bopp waa ji xoolal muy dem ci jàkka ji ndax bu la nee toogal sa kër mooy nga ne liñ ci wax yépp booy dem jàkkaak yooyu ak julleet jullit ñeek yooyu yépp mooy da lay raw ngay dem du la bàyyi boo demee nga bàyyi ba ba ngay julli mu ñëw di la xalaat loo yow est-ce que tëj sa buntu kër léegi ngay xalaat mooy jox la yeneen xalaat yoo xam ne li alayhi salaatu salaam wax ne moo tax nit ki day julli ba pare du xam ñaata la julli ndax am bari na julli yoo xam da ngay julli ba pare nit ki day julli ba pare saar bi mu tari woon ci premier rakka bi ku ko laajoon dootu ko xam xam nga lool garaaw na bu dee ne kooku mooy def loolu imaginer buñ ne woon yii nii yëpp amul woon que ni il faut nga teg ko cent pour cent certitude ngir nga mën a ngir nga mën a jaamu yàlla kon yu bari du mën a nekk yu bari du mën a nekk kon looloo tax l'islam mayee que ne ghalabatu dhanni li ëpp si li ëpp sa njoor rek dañ koy jàpp ndax dafa am xam nga xam nga njort buñ koy wax ak chaque mooy yow mooy cinquante cinquante la mooy da nga am cinquante ci benn côté bi loo xam da nga naan lii la beneen cinquante bi naan la noonoo beneen cinquante pour cent bi naan la noonoo du noonu mooy benn nootu ci mooy entre deux ngay nekk loolu mooy loolu mooy mooy mooy sikki sàkk alors que xalabatu banni mooy bële mooy noot mooy bi naa la nii la lii la boobu mooy noot ci kaw njort bi bu boobaa nag loolu la ñuy jox priorité ci kaw li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy am njortu kese mooy njortu kese léegi bi ci tegu woon ginnaaw boobu mooy riayatul xilaaf ah ndax al ah, ah, xilaaf riayatul xilaaf mooy di sàmmoon teeg wuutee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xam nga euh, euh, bon ñun léegi xam nañu euh, que ne masala yi du ay ijma ijma kese la du lañuy ñëw ñu ne ay wo masala sàngam ñu ne consensus la masala sàngam consensus la lu nekk non loolu c'est loolu sax mooy li raar moom masala yëpp presque boo gis bu ne xanaa laa ilaha illa allah muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom ñë lool amul xilaaf loolu moom amul noo fii xilaaf xanafiya yi lii lañu wax sa non loolu amul loolu moom loolu moom moom moom lool leer na en général yeneen yu bari yeneen mas yi ëpp ci masaa'il yi day am wuute day am wute julli lan moo ciy farata ñëpp d'accorduñ ci ne lépp lii moo li ngeen nii ñii ne lii mooy farata am na ñeneen ñu ne non ñun nag par benn bi ngeen ci dugal bokk ñun jàppwuñu ko farata nga dem ci njàpp lan mooy farata ñii ne la lii am ñu ne la non ñun bële boole wuñu ko ci dugal nañ ci lii léegi nag mooy masala yi kon moo tax ñuy gis dañuy gis ñu masaa yi liñ fi gis yëpp presque tout le temps day am ay wute presque bu ko defee ku nekk am avion mais nag avis borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ni ñu ko xamee mooy du naa toog rek man lii wa ma neex mooy eh, c'est mon avis c'est mon léegi lii mooy avis sama avis ci mbir mi mu jeex affaire bi du loolu mooy ci ay dalil lay tegu mooy ne du ne dañoo ñoom gaa yi dañoo bëgg dañoo bëgg wute kese non du bëgg wute kese affaire bi du loolu bu doon affaire yi dafa leer leer leer boo xam ne wute manu cee ne kon wute du am yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni na saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen jox leen instruction neleen leen yu yusalliyanna ahadukum al-asr illaa bi bani Qurayza yónni leen ne jiitu leen ma muy ghazwatu bani Qurayza mu ne leen bu kenn julli tàkkusaan lu dul fa banu Qurayza mooy na ngeen àgg foofu door a julli ñu dem ba ci yoon wi waxtu wi jot te ñenn ñi leer na leen buñ naree continuer ba foofa timis gi day dugg ñu ne léegi ñu ni ñuy def ñenn ñi ne ñun dañuy julli dañuy julli léegi ndax yonent bi alayhi bu ñu waxee ne bu kenn julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza benn quartier la woon quartier euh, bu ne woon Médina voilà bu juif yi yahuud yi ñoo dëkk woon foofu lim ñu ci jublu mooy ñu gaaw mais ndax alxuraan moo ne këne euh, euh, euh, julli dafa utal ay wax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta léegi nag comme que waxtu jot na ñun dañuy julli mais après dañuy gaaw ngir mën a dem ñoom ñu julli ñeneen ñi jàppe ko neneen ne non non ñun gisawuñu ko noonu ñun duñu julli duñu julli comme que loolu la wax mooy ne ndigal lii nañuy doxal même bu ñu fa timis fekkoon bu ñu bu ñu tàkkusaan timis dagoon ci yoon bi te àggaguñ duñu julli timis duñu julli tàkkusaan dañuy dem ba foofu ba àgg dooru julli mais euh, bi mu ñëwee ñu wax ko ko neewul ne eh, yéen yéen lan moo tax ngeen julli wala yéen lan moo tax julliwu ngeen mais par contre mooy ku nekk da koo conforté ci lim nekk boole leen ñoom ñëpp ñaari kuréel yëpp daal di xareet waa Banu Qurayza kon mooy nga gis ne mooy wuute kon wuute dafa yàgg am moo tax euh, léegi nag bu loolu xewee nag ñu ne masala tàngam euh, par exemple bu ñu jëlee masala fas bi lekk fas est-ce que dagan naam déet bokk na ci yiñ gisoon no gisoon nañ ko boobu voilà léegi Hanafiya yi ñoom lu ñu waxoon rahmatullah alayhim que voilà que ne euh, euh, euh, la viande chevaline est licite non eh non non illicite voilà illicite Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne woon kenn du ko lekk dafa xaraama lekk Maliki yi ne dañ koo sit léegi Shafi'i yi ak Hanabila yi ñu ne woon dagan na léegi xam nga lool wuute la mooy lii mooy ne daa nekk ak yoo xam ne manoo leen a manoo leen a boole mooy ne ki ne lii dafa xaraam ak ki ne lii dafa dagan loolu pour nan leen di man a boole nag bu boobaa ri'aayatul xilaaf bu boobaa ni ngay def yow na ngay fexe mooy mooy mooy li Maliki rahmatullah alayhi di doxale rek ne comme que ñaari ñaari extrémité am na ci avis yi bii moom dafa xaraam bii ne dagan na te ku nekk am nga say dalil du du du du loo xam ne ci yaama neex rek moo ma neex la ko teg mooy dañ koo teg ci lu leer ah riayatul xilaaf bi mooy ma ne léegi daal ni may def mooy ni ni li li suñu boroom xam-xam yi rahmatullah mi def ne léegi daal euh, bu ñu amee leneen bu ñu amee leneen nañu lekk loolu mooy bu fi yàpp fas newee yàpp ganaar ne fi ak yàpp xar naa tànn yàpp ganaar wala yàpp xar te bàyyi fi yàpp fas bi ndax lan euh, ri'ayatul xilaaf ndax bu ma bu ma lekkee ci ganaar gi moom wala kii bu ma lekkee ci yàpp xar mi kenn du ma ne saa li nga lekk li nga lekk nii saa yi alors que bu ma lekkee ci yàpp fas wi am nañu ma naan li nga lekk daganul léegi nag bàyyi xel euh, wuute boobu mooy tax léegi bu dee am naa possibilité choisir ma bàyyi fi yàpp fas wi te lekk ci leneen ndax bàyyi xel ñi nga xamante ne mooy xanafi yi rahmatullah alayhim ak seen wax ak fi ñu ko teg loolu nag wute nag wute nag ñu naan ma sàmba fee moom borom xam-xam la sono ñun <laughs> mu wax loo xam ne wax ju tumuranke yoo xam ne moo ko fi njëkk a wax ñu naan riayatul xilaaf déedéet ban riayatul xilaaf moom waxam laa yontabar kooku waxam kenn du ko bàyyi xel parce que moom daa bokkul sax ci ci ñi war a joxe seen avis ndax koo xam ne waroo joxe sa avis yow boo waxee do d'oiseaux yi sax moo ñu gënal ndax man nga ci jànge lu bari ci ñoom alors que yow sa wax ji jariñul dara mooy ne kooku noonu ah kenn kenn kenn kenn daxadul tuddaale sax mooy bu ñuy bu fii mu ne bu ñuy wax affaire xam-xam di wax ci masala boobu xanaa xanaa ngir prévenir nit ñi nga xam ne amaana ñu ñu waru ne waa ji amaana li muy wax noonu la loolu kese tax ñu ko fay tudd te pour tudd ko dajji na mbir yu ak li mu wax nii demewul nii mais jamais pour di ko limaale ci biir ñu naan waa ji am na ci avis amul avis kon riayatul xilaaf mooy il faut ñu nekk tamit koo xam ne boroom xam-xam la boroom xam-xam yee tax ñuy wax waaye du ku tëb rek ñu ne waa ji lu mu wax lu wuteeg li xew rek ñu ne waa ji dee leen bàyyi xel ci ay waxam ndax moom fii mu ne boroom xam-xam la non non bi ci tegu mooy al axdu bil ahwal maanaam li mu wax naan ci riayatu fi la bu am loo xam ne mat naa bàyyi xel maanaam bu ñuy wax naan wuute ngi di sàmmonte ak wuute bi d'abord il mbir mi nekk loo xam ne yow euh, position bi nga ci am da nga dafa am dama am daf laa wóor maanaam et position boobu moom nga adopté et lu la lu la wóor la ci yow sauf que c'est que euh, euh, yow ngir ne ki ci def li mu wax daf ne yow position bi nga am moom jàpp na ne loolu bàkkaar la loolu moom moo tax ngay sàmmonte ak wuute bi comme li yenente bi sallallahu waxoon euh, ne ne ne ne bi ñaari bi xëccoo kan moo kan moo jur kan kan moo jur xale bi ba xam ci mbokk bi la mu ne sayyidat Sawda bint Zam'a bi nga xam ne soxna maanaam rakku waa la pour pourtant frère la mu ne ko mais yow dil muuru ci kanamu sa frère bi ànd ak ne ànd ak ne parce que lu tax parce doomu maanaam frère la moom ci ci ci ndax moom moo nekkoon jëkkëru yaayam bi xale bi di judd keneen ñëw ne euh, sama doom sama sama sama sama sama sama bi moom mooy baayam ñu koy xëccoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah Euh, alwaladu lil firaash walil aahidi walil aahidi xajar voilà xale maanaam doom ji lal bee ko moom maanaam mooy euh, néegu sëy moom moom la moom moom doom ki nga xam ne nag dafay ñëw naan man a maa xale bi kooku moom ay xeer rek la yam voilà mu ne waaye nag yow Seydou walakin ihtajib bi an yaa euh, Sawda bint Sam'a radiyallahu anha maanaam kon loolu mooy wane maanaam maanaam maanaam il faut mu nekk comme fii nii pour problème mu euh, fas wi maanaam fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne fas dagan naa lekk mais comme gis nañ waxu hanafi rahmatullah alayhim am doole aussi maanaam ni ñuy argumenté ci loolu gisoon nañ ko loolu moom moo tax ñoom ñu mujj jàpp ne ah kon nag finalement nañu def attention même bu fekkente ne dagan na nañu def attention tout de même voilà loolu loolu loolu benn mbir la bu bu bu mat xel bi ci des nag moom mooy li tax mooy loolu qaayida la ci buntu ci buntu ahlu tasawuf dafa am qaayida boo xamante ne moom mooy lan mooy ne nga jaamu yàlla ci euh, loo xamante ne maanaam euh, ñëpp dëppoo nañ ci loolu moom mu gën ngay jaamu yàlla wala maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li war ci taalibe bi maanaam ab taalibe voilà tey par exemple comme euh, loo xamante ne bu ma ko defee ñëpp d'accord ne li ma def dagan na li ma def noona la ni ma def ni ma jullee nii la wala ni ma jaamoo yàlla nii la loolu day daal di war wala boog lii bu ma ko defee kat am na ñu ne xaraam na waaye bu ma ko bàyyi ñëpp jàpp nañ ne la ma bàyyi noona la bu boobaa loolu day daal di war ci man en tant que taalibe ma daal di sàmmanteeg loola voilà ma daal di sàmmanteeg loolu maanaam wuute na lool nag ak li nga xamante ne léeg-léeg dañuy gis nit ku def lu dul noonu jaaduwul ñuy laajte ndax xëy daa yegg ci maqaamu ko bu ko permettre mu def loolu déedéet maqaama du la permettre nga def lu yàlla tere abadan abadan maqaama li mu lay permettre mooy li yàlla di tere waxuma la li mu li mu li mu xaraamal waaye li ñu fit li nga xam ne makruh la loolu la lay maqaama daf lay tere nga dem ci loola waaye du la tere du la la say permettre nañ la nga def lu xaram abadan loolu amul loolu moom moo tax nag ri'ayatul xilaaf am doole ci fiqh ci ci ci ci ci usul loolu tax ri'ayatul xilaaf am solo loolu moo tax loolu mat naa bàyyi xel waaw jazakumullahu kon bi ci tegu mook liñ jóge daanaka benn la mooy al axdu bil mooy euh, bu ma amee ay avis yoo xam ne dañu wute bu dee dama am ay avis yoo xam ne dañu wute wax yi bari ci ma jël ma jàpp ci li nga xam ne mooy li gën a ah, wax na ma koy wax voilà li gën a wóor li gën a sàmm def li gën a sàmm mooy daanaka moo ki liñ doon wax léegi benn la mooy doo ko def doo jàpp lool wala jóg dooj di ko def am kenn ku lay xoole bëtu waa ji li muy def jaaduwul loolu du am ndax riayatul xilaaf moo lay yóbbe ci al axdu bil ahwat ki kii sàmmoon teeg wuute moom mooy jàpp ci li nga xam ne mooy li gën a sàmm mooy li gën a wóor mooy li nga xam ne moo gën a sàmm ci moom ndax euh, waa ji nga xam ne mooy exemple bi ñu joxe woon kuy def loolu koo xam ne dafa ñëw ñu ne ko bon euh, invité nañ leen léegi yow bon lii am na fi lii am na fi lii am na fi mu am lekk goo xam ne par exemple ñenn ñi dañ ne euh, bon dañuy wute ci ak daganamam wala est ce que mën nañ koo lekkam déet yow nga jàpp avis ne man nan li gën a dëgër fi man mooy man nañ koo lekk xam nga booy lekk loolu noonu am na ñoo xam ne même bu xamul ne yow bu ñu xamul avis boobu dañ lay commencer tuumal par exemple xoolal li Maliki rahmatullahi alayhi di wax naan par exemple mooy lépp loo xam ne dañ koy <laughs> euh, tur tur jox tur benn affaire même bu dee ne loolu lu dagat la day tax ñu sit ko comme ma jëloon benn boisson bu ma créé bu bees boo xam ne dagan naa naan mais ma tudde ko vin wala champagne euh, champagne lyonnais wala champagne lyonnaise ma tudde ko noonu te pourtant muy boisson bu boo xam ne dagan naa naan <coughs> euh, wala bu nekk loo xam ne ku ko xool nii da ngay foog ne vin la sampo waaw kon sampo ni boobu ah ah, ah voilà xam nga xam nga masala bi mel nii lañ gisoon te ba ñuy premier hadith ba yi ñuy lekk ci biir géej mooy euh, meddu géej ak yiy jóge ci géej gi euh, ba euh, li nga xam ne moo taxoon imaam Maalik rahmatullah alayhi doon sib mbaamu géej ndax moom moom tur bi tur bi comme que mbaam mbaam niñ ko xamee xinziirul bax yi xinziir ci boppam mooy bu dee ci kii mooy mooy cochon mooy waaj léegi comme que ñu tudde ko am animal bu nekk ci géej gi buñ ko tudde mooy du ne dafa xaram ndax yonent bi alayhi salaatu salaam na huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu keneen géej ndoxam dafa laab ca méddam dafa dagan mu ne moom tur bi tur biñ ko jox <laughs> tur boobu daal mooy li nga xamante ne moo tax mu sit ko mooy ne yow imagineel mooy nit ki di def loo xam ne al euh, euh, al al al euh, axzu bil ahwat mooy yow bul def loo xam ne da ngay def dangay dugal dugal riba ci xolu nit ñi envers yow mooy ngay def loo xam ne ñun ñi dañuy am njort bu ñaaw ci yow même bu ñëpp mais ñi ko xamul dañ naan waa ji li def dafa xaram alors que mbir mi ndekete dagan na yow ni ngay def bu boobaa da ngay jàpp ci li nga xamante ne utal leneen loo xamante ne nii mooy mbir mi moom ñëpp boo yoroon sa bu doon butéelu soow la kenn du kenn kenn du do fa am njort lu ñaaw ci yow kon li ngay def mooy yooyu da nga koy xaw da nga koy moytu tamit mooy euh, exemple yi ñu jóge woon tànk yi nga xam xam nga lii danga naan moo lii ñii ñoo jàpp ne dafa dañ koo sib rek ndax tur bi wala yooyu mais amul ku ne xaraam na mais yi nga xam ne sax ñenn ñi dañ ne dafa xaraam yow li gën a sàmm ju xoolal li gën a sàmm li ñépp li ñépp dëppoo nga daal di def lool. nga daal di def lool parce que amul dara lu lay surtout boo amee boo amee possibilité bi amul dara lu lay wàññi lu lay lu la ciy wàññi lu mu lay wàññi def kon moo tax ndax loolu tamit mooy réputation xam nga réputation dafa bokk ci li tax tamit charia euh, bi ñëw mooy di sàmm réputation mooy mooy pour sàmm sa réputation del jël di jàpp tamit ci li nga xam ne mooy li gën a li gën a sàmm ci yow nga xam ne boo koy def amul kenn ku mën a taxaw ne la diw fekk naa ko muy def loo xam ne jaaduwul dem di ko wër feneen di wax moom bon ñi xamul ñëpp dañuy jàpp ne waa ji ah ndeke ni may tudd dégg waa ji ndekete waa ji kàccoor la alors que ndeke doo kàccoor ndeke doo kàccoor ñoom seen xam-xam foofu moo tollu foofu ñu foog ne loolu amul kenn ku koy def ndax ma su ñëw dégg seen seen gox bi wala seen réew mi kuy wax loolu loolu nag boo ko xamee bul ñëw rek ngir di def loo xam ne ñëpp di ràññeeku rek ci biir nit ñi ku la gis xam ne waa ji di def tout le temps lu li ñëpp yi def loolu it baaxul manumaa ñëw ne man nga nga nga am xam-xam boo xam ne yow fi nga dëkk ñu bari xamuñu ko nga ñëw nag pour wan leen jàngaloo leen ko toog gi leen ko jàngal mais yow ci say jëf ngay wane comme si loolu bu yàggee day mel ni yow dëppatoo ngir yàlla day mel ni da ngay jëf ngir nit ñi gaaw dugg la ba nga commencé nag wan leen ne yéen a xamul dara parce que am na borom xam-xam sàngam ak sàngam bu wax lii alors que loolu manoon nga leen ko leeral moo tax lool nit ci da ngay sàmm da ngay xool li gën a sàmm fi yow du ne rek li ma xam yëpp laay jëf ñépp gis sama yoon newu ci mooy da ngay sàmmonteeg wuute yi ak ñi nga xamante ni dafa bees ci ñoom boo leen ko mënula leeral leeral leen ko moo gën bu ko defee kenn du am njort lu ñaaw ci yow kon loolu mooy al axzu bil ahwa exemple bi mu joxe sànq ci li nga xamante ne dañ koy si par exemple mooy comme côté chambre naan côté chambre waaw xam nga même bu fekkente ne bu bu bu bu bees xul la kenn mosu koo jëfandikoo par exemple ci fuqaha ma fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy sip ku ko ci naan maanaam ngir lan ngir maanaam ay mbokkam maanaam ngir ay mbokkam moom voilà ah yaa xëy na port dafa am comme ni mu gaynde géej dafa am. foofu foofu géej. kon bi ci tegu woon mooy al-mashaqqatu tajlibu taysir bii ni gisoon nañ ko ci jotaay booy weer wala ñu fàttale ku tuuti wala ah ba ñu ko bëgg a fàttale <laughs> ah. waa al-mashaqqatu tajlibu taysir mooy xat-xat l'islam bu xat-xat amee xat-xat day bijj day xëcc li nga xam ne mooy ak yombu yomb ak yombal mooy euh, sharia bi suñu boroom moom euh, subhaanahu wa taala moo ne lim ñu lim nambal bëggal ñu ko mooy ak yomb yomb mbee pas ay jafeñ-jafeñ loolu moo tax saabu lim lay digal yëpp lim ñuy digal nañu lii farata la ngeen def bu xat-xat taxawee day bàyyi day dañuy sàmm looloolu noonu soit mu teggil ñu ko ne après ngeen def ko après comme waa ji nga xamante ne nii day tukki ci weeru koor tukki boo xam ne mën na ci wàññi julli mu ne mu ne kooku bu leen neexee bu ko neexee mu woor bu ko neexee mu bañ a woor waaye ngeen woor moo gën mooy dafa sàmmonteeg mettit bi nga xam ne mooy nit ci moom la mën a am ci voyage moo tax mu ubbi buntu boobu waaye tamit mooy dangay tukki fu sori mu daldi lay wàññi li nga xam ne mooy ne la mën nga wàññi si julli yi mën nga leen a boole mën nga leen a wàññi boole leen wàññi leen ndax lan al mashaqqatu tajlibu taysir waaye ci euh, euh, euh, sayyidatu Xawla bi radiyallahu anha moom yéere bi mu amoon benn yéere la amoon ah, boo naroon naan ko bon yow kon del changer sa yére yi kook day metti ndax mooy kon utile beneen yére te loolu jafee am la woon ñun bu mu jàpp ne ñun niñ mel comme nii dem ay CA xaw ma HLM e xaw ma HLM HM xaw ma fan ak wala waa ji yooyu dina di ñoom naam waaw waaw primac ñun nim ñu yombe noonu yombewul woon ñooñu par exemple mooy xat-xat boobu bi mu amee mu ne comme que benn yére nga am raxas ko bu ci bu ci sobe bi nee it raxas ko mu ne ko bu ma raxasee kii bi deret bi day def day def ay traces mu ne ko boo ko raxasee après loolu garaaw ndax la ndax coono bi bi ci nar fekk bu doon day uti leneen yére wala ñu naan ko non quand même continuer di ko raxas quand même malgré loolu na na yi deñ loolu day mooy ak metti gu metti lool ak coono gu metti la léegi nag sariya bi teggil teggil ko loolu lépp teggil ñu loolu lépp ne boo defee li nga man daal sa kem kàttan doy na fattaqullaha mastata'tu ragal leen day leen ragal buur yàlla jaamu leen buur yàlla seen kem kàttan moo tax luñ la digal yow ni ñu koy defe mën naa wuteeg li ko sa sa voisin biy defe ndax bokku ngeen bokku ngeen ay man-man bokku ngeen ay ay ay ay capacité bu boobaa dañ naan la ku nekk na nga def sa kem kàttan li bon nag mooy yow nga ne du ma def dara du def dara damay toog moo jaru ko déedéet kon sariya bi fopp foo xam ne metti xat-xat dafa am day ubbi yomb yomb euh, ñi nga xamante ne nii par exemple yenn même yi naan farata waa joo xamante ne moo tax aj Makka farataalu ko ñëpp man istata'a ilayhi sabila ci ñi nga xam ne ñoom mën nañu ko ñooñu lañ leen ñooñu la la ne ñooñu nañ ko def waaye bu doon dañ koo def comme julli mooy ne ko ñépp def bu boobaa xam nga ne euh, dina jafe ci ñu bëree bëri dina jafe ci ñu bëree bëri moo tax même benn yoon bi kese loolu ak yomb yomb gu bi mu nekk farata ak yomb yomb gu mag moo ci ne moo tax bi ko yonent bi sallallahu alayhi doon wax ne buur yàlla nee na euh, digal na leen farataal na ci yéen ngeen ak aj leen am ko waroon laaj a fi kulli mar a fi kulli amin ya rasulallah sallallahu alayhi est que at mu ne lañ koy def yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa waxul dara mu ne waa ji répété ba ñetteelu yoon mu ne mu ne mu ne leen mu ne ko mu ne leen bàyyi leen maag li ma leen bàyyee ndax bu ma ne woon waaw day nekk farata ci yéen ñëpp mooy bu ne woon waaw kon at mu nekk ku amul ay daaw ajoon naa de par force da ngay demaat te boo xalaatee lool mooy jullit ñi ñu toll mooy Makka ci boppam dootu leen mën a continuer mooy xoolal problème yi naroon a am ci wàllu logistique kese pour organiser loolu li naroon a xam mu wàññil ñu lool ne benn yoon kese mooy sariya bi lool la moo tax koo gis mu jàpp ne dafa diis mooy da cee da da koo fii mu ne gars yi toog naan yii am naa appliqué charia moom lu war a metti la war a doon c'est teg mais mais du mais ñoom ni ñuy dunde ndax ñoom esprit esprit laïque lañu yor esprit laïque lañu yor te gars yi ngeen leen a gëmloo ne fii gis nga bés boo fi boo bu ngeen fi doxalee charia loxo yi ñëpp la ñuy la ñuy dagg xanaa ñëpp ay sàcc mooy ne te tamit mooy sàcc bi du dangay tëb rek ñu ñëw ne gaa yi waxoon nañ bi passé <laughs> sàcc bi du noonu sax da ñëw rek ñu dagg sa loxo mooy ne ki ki nga xam ne appliqué wul li sari ay digle tout le temps affaire bi lay difficile ci moom moo tax am na ñoo xam ne woor euh, woor nii euh, euh, weeru ramadan ku nekk mooy am na ñoo xam ne mënuñoo imaginer naka la nit mën a tooge di woor bu dee ne mën naa muñ lekk gi mënula muñ leneen bu mënula muñ leneen mënula muñ euh, euh, déguster wala di grignoter mooy yoo xam ne mooy moom pourtant xoolal yooyu da nga naan nii lii lii war naa seen parce que yow da nga cee nekk moo tax l'islam nag noonu la mooy boo ci duggee buur yàlla day yombal mbir mais nag boo ko deful mooy ndigal yëpp nag ndigal yëpp loolu la yeewu fajar gi ñu bari jàpp ne loolu lu lu war a metti la war a doon parce que kooku da koo tàmmul bu ko tàmmee mbir mi day mujj neex ci moom jaamu yàlla gi day mujj nekk loo xam ne te noonu la ko war a gise mu koy def fekk daa gërëm li muy def kontaan ci kontaan ci li nga xam ne moom lay def kon al mashaqqatu tay taysir kon sariya bi noonu la waaye nag euh, mashaqqa manu la ñàkk ci jaamu yàlla loolu tekkiwul tekkiwul ne il faut ñu éliminer la lépp luy coono ci jaamu yàlla gi ngir nga mën a def ah déedéet dem àjjuma moom bu dee amoo oto sa jumaa ji du sa buntu kër wala jegewu la amoo carte euh, TCL te bëggoo burle di nga dox de wala nga jël vélo coono bi ngay am nag booy pédale coono boobu kenn du la ko teggil kenn du ne almasaqatu tajlibu taysir kon yow jullil sa kër parce coono bi dañuy day bijj kii quand même ak yomb yomb li gën a yomb toogal fii taal sa pri sa ventilo toog di julli déedéet mooy coono tamit manu la ñàkk ci mbiri nga toog woor xam nga woor moos ku fi euh, xëy xëy cinq du matin lekkoo ba neuf heures et ci guddi mooy xiif nga wala nga man kenn nag du ne euh, mettit googu day tax ñu teggil la koor bi mooy al mashaqqatu du taj lu bu tay si foofu mooy mashaqqa googu dafa ndax dafa am coono yoo xam ne nit ki mën na koo àndoofe mooy il le faut jaamu yàlla il faut mu am yenn coono dem dem dem aji yombul c'est pas loo xam ne moo boo doon dox fii di promener ñoo yem mooy jaamu yàlla gi am na benn coono goo xam ne tamit il faut mu am ci te nit ki dafa war a xam ne li yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu ne ko innama ajruki ala qadri nasabuki sa sa sa sa sa sa pay day nekk en kem tat day day tolloo li nga xam ne mooy sa coono fi mu mooy nit ki loolu la ko war a gise noonu la ko war a gise mais waru a jàpp rek affaire yëpp non affaire yi mooy fekk yaa ngi xool ne sam sama bànneexu kese laay xool ci mbir yi mooy lu ñëw rek coono bi ngay gis mais doo gis yàlla mi la ko digal ngërëmu yàlla gi ngay ut di tax ngay war a jëf jaamu yàlla ji doo ko xool mooy yenn coono yi tamit man da ñàkk ci jaamu yàlla yi ñuy teeg gi xam nañu ko bu dul yooyu kenn du la yeneen ndax sinon sinon kon ku nekk day yor sariya boppam jàkka yi sax dañ koy mujj tëj ndax am na ñoo xam ne jaral na leen pour ñoom même bu dee jàkk ji seen buntu kër la ne ñu ne paa yi ñuy def baag bu ko dañoo sonn moo tax yooyu kenn du ko teggil kenn kon loolu mooy al mashaqqatu tajlubu tey bi di tegu mooy al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha mooy buñ lay buñ lay lay teggil coono it coono goog mooy liñ moo mooy liñ xaw na jege jegeeg liñ doon wax léegi mooy dañ koy natt selon euh, euh, waa ji li mu ci soxlaa pas ñu ne euh, par exemple xam nga mooy mooy exemple siiw bi waa ji nga xam ne amul lum lekk lim fi trouvé pour lekk mooy loo xam ne dafa daganu la lekk moo nekk à sa disposition bu ko lekkul léegi dee ñu permettre ko ne ko léegi lekk lekkal mais lekkal boobu tekkiwul mu lekk ci banaan ba ci uñ ndogonal wala di ci kii di ci féexloo di naan affaire bi ndekete ndekete mbaam nii la neexe noonu mooy ne yow affaire bi lenn la dañ naan la yow dañ la ko permettre woon ndax lan ak darura darura moo taxoon mooy nécessité mooy mooy ne dañ koy natt selon tamit say besoin mooy yow da bu boobaa dañ naan la lekkal lu la téye loo xam ne boo ko téye moom man ngaa doxaat bu bari jàpp nga ne di ba sa distance bi ngay dem dinga ko trouver ay nit bu boobaa lu toll lool ngay lekk lu la téye ket mooy bu boobaa nag yow loolu mooy dagan ci yow boo ko dépassé nag loolu day mujj xaram nag ndax lan al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha yenn yiñ lay euh, coono yiñ lay teggil yëpp dañ koy natt moo tax euh, par exemple bon même bu dee ne euh, euh, euh, comme comme kii bi ñu doon joxe sànq affaire affaire affaire kii bi julli bi mooy ne waa ji par exemple même bu dee dañ koy teggil naan ko mën ngaa wàññi mën ngaa wàññi boo nekkee booy tukki mooy bu demee nag ba fa muy tukkee. mu war faa nekk loo xam ne day mel ni moom ñu ko dëkka yam bu boobaa feer way teggee ko bu boobaa loolu moo tax ñuy teg naan distance tel nga mën a def bu dee da ngay def fa nga jëm distance sàngam non nombre de jours tel bu boobaa ba boobu mën ngaa wàññ bu dee nag da nga koy dépasser dañuy considérer yaag ña fa dëkk yam bu boobaa nag kon dangay ngay def ni ñoom te da ngay def ni ñoom mooy doo ñëw ne par exemple man par exemple waa joo xam ne day dem day day voyage yi Paris war faa def deux semaines yoo xam ne leer na ko ne bu deux semaines yi jeexee mu ñibbisi Lyon ko kenn du ne ko léegi yow boo demee jàppal euh, euh, euh, quatre jours yoo xam ne doo ci boole jour dugg bi ak jour génn bi nga ko yow wa quatre jours yooyu dee ko wàññi fa nga nekk bu dépassé nga continuer non ci yoon bi kese lay mën a wàññi bu àggee jeex na mooy comme que bu àggee day mel ni léegi ñu fa dëkk yam mooy ne lañ la teggiloon ndax coono ba coono ba taxoon mooy dañuy natt tamit gis ne waa ji bu fi naree def lu ëpp lii moom moom habitat yem rek day mujj mel ni ñoom day mujj mel ni ñoom bu boobaa mooy dañuy natt coono boobu dañ koy natt ba xam ne bon lii jaratu ko moom ñi fi dëkk yam kon nag bu boobaa ngay def ni ñu fi dëkk lool al mashaqqatu kon tuqaddaru bi qadariha dañ koy natt selon selon soxla so mooy aajo giñ ko giñ ko soxlaa pas ci loo xam ne dañ koy doyal léegi bi ci teg woon mooy taxiirul bayaani an waqtil xaajati laa yajuuz an waqtil xaajati laa yajuuzu taxiirul bayaani an waqtil xaajati laa yajuuz mooy yéexe leeral li nga xam ne dafa nekk farata ci nit ci nga leeral ko ko loolu amoo droit di ko yéexe fekk bu dee ne waqtul mudayyiq la wa wax mooy mbir mi waxtu wi muy jëf mbir mi li eh, mu war a jëf li war ci moom dafa xat ndax xam nga lool ci jaamu yàlla yi dafa am loolu mooy dafa am jaamu yàlla yoo xam ne dañoo am seen période waxtu wi ñu ko mën a defee day gudd. par exemple heure heure heure heure ci euh, tisbaar ak tàkkusaan heure yooyu mooy gis nga waxtu wi mooy li ñu doon wax sànk du ne quatorze heures et lañ def ci calendrier bu quatorze heures vingt jotee ma ne mbir mi weesu na mooy loolu waxtu julli bi gis nga day gudd. am na yoo xam ne rek mooy euh, waxtu wi ñu leen di jox dafa gàtt dafa gàtt. léegi nag lu mu ci man di doon mooy amoo droit yow bu dee ne nit dafa ñëw par exemple laaj la loo xam ne moom farata ci moom nga le moo xam ne léegi la ko soxla ngir jëf ko jëfe ko nga naan ko noo bàyyi ba suba mooy ne yow amoo droit def loolu ndax li lim lay laaj da nga koo war a leeral léegi avant waxtu wi weesu di génn léegi nag yow boo boo ko defee boo ko defee noonu ne ko euh, demal ba suba mooy bàkkaar bi mu ci am yëpp yow da nga ciy amaale ah bu ko deful mooy bàkkaar mooy bu waaj dee woon foofu mais bu faatu woon nag mu par exemple xoolal <laughs> comme waajoo xam ne day ñëw di tuub si xam nga tuub si sax jarul def délégation naan man damay tuub si léegi mu ñëw ne day tuub nga ne ko bàyyil ba àjjuma bàyyil ba àjjuma bu ko defee bu ñu jullee eh, ñu nga daal di tuub fekk waa ji muy lundi muy lundi waa joo xam dafa ñëw di tu ne la ñëw ne dafa bëgg a tuub dugg ci l'islam nga ne ko nañ ba euh, euh, ne ko euh, fii ak ajjuma léegi mu ñëw demal nga nekk ci li nga nekk ba ajjuma bu ko defee nga ñëw gis nga jàkk jumaa ji gis nga voilà foofu noonu léegi nga ñëw ko bu ko defee nga tuub foofu mooy loolu kenn du ko def loolu moom mais waaja waaja bu dee woon maar bi nag wala wala sëriñ diw de war na fee ñëw ci weer wii la fi war a ñëw bàyyil ba mu ñëw nga door a tuub mu tuub nga tuube ci loxoom mooy loolu lépp loolu lépp du waxu ko xam loolu lépp kenn du ko def ndax le ndax waa ji yi mu soxla ngir dugg ci lislaam dugg ci l'islam gi mu wax léegi la koy def léegi nii amul naan nañ xaar <laughs> no loolu moom amul nañ xaar da koy def léegi ndax waa ji da koo soxla bu bu duggee tamit ci l'islam yi mu soxla nga xamal ko ko manoon ne man damaa tayeel wala bon xoolal temps yi aw ma jot te yow sa amul jot du dara seetaan film kese la <laughs> ak ak télé beeg yii xew nga naan ma jot bàyyil ba ba ba ba dimanche nga ñëw léegi moom mu dem xamul lu muy jullee bakkaar bi yëpp yow it ci yow la jëm. yow ci yow la moo tax yi nga xam ne dafa war a da koo war a leeral jamono yi nga ko war a leerale amoo droit di ko yéexe naan naan nañ ko nañ ko reporté ba ba ba ba ba ba ba ba sàngam xaw ba kañ loolu man de ne moo tax xoola yonent si alayhi salaatu salaam ñii biñ ñëwee ñii biñ ñëwee di ko laaj neewu leen dem leen mooy koo xam ne ñëw di laaj ci mbalaanam ñu muy sobe di ci dal mooy ci da koo soxla xam-xam boobu da soxla léegi neewu ko euh, euh, euh, demal ba beneen yoon ñi ñëw yëpp di ko laaj yooyu amul kenn ku mu ci naan demal ba beneen yoon wala ku ñëw ku sori ñëw di laaj diine nga naan ko demal ba beneen yoon amul kenn koo xamante ne ni ku mu ku mu wax loolu la mooy da koy leeral moo tax nit ki tamit loolu la. ay manoo nekk tamit ci ay nit nga tane leen mooy nga tane leen mooy yow li ñuy def xam nga ne lii baaxul nga toog naan man damay maandu sama yoon newu ci dama leen di bàyyi ñu def lu leen neex seen affaire la fii daal bopp sa bopp diine privé loolu loolu boo ko defee yow da nga dem bàkkaana ah. ndax amoo droit gis sa mbokk di dugg ci safara nga toog di ko xool nga toog di ko xool naan garaawul loo moog looloo yem rek ñoo xam ne leer na ñuy def xamuñ ci dara du lii yow ngay ngay bañ naan boo bu ma leen ko waxee peut-être ñu ñu maal gis ko waa dañ la ciy mere wala nga wax dëgg ba pare yee leen ba pare naan maa ngi koy rëccu man bu ma yëgoon nan ngay defe lu baax naan maa ngi koy rëccu yooyu Iblis la koy wax kenn du def lu baax ba pare naan bu ma yëgoon du ma ko def maa ko maa ko def sax bu ma yëgoon rek toog maanu déedéet yow kay santanu mais yonent yàlla ñu saab saab bañ bañuy dindi seen ñoñ ña lañu lañ ne woon ci lu lu dul noonu mais lu ne lañ ci dégg masu ñoo taxaw naan maa ngi koy rëccu man maa ko def sax dama leen waroon a bàyyi rek kenn du def lu baax ba pare di ko rëccu kenn du def lu baax du ko rëccu yow kay da nga naan peut-être naa xool beneen moyen boo xam ne peut-être ni ma leen ko waxee la peut man maa maa ni may waxe moo dul noonu ma xool nu may formuler samay phrase ak leneen mais bul rëcc mukk lu baax loo xam ne loo wa loo war a wax la wala loo war a leeral toog naan du ko def parce que par par parce que raison sàngam ak raison sàngam loolu amoo ci droit loolu ku ko def bàkkaar nga ciy jële kon loolu moo doon masala yi walillahi alhamdu wal minna kon ci loolu la euh, euh, lañ jeexal euh, yi jëm ci masala usul yi ak fiqh yi ah, ak ci yi bokk usul bi euh, léegi lenn lenn ci desoon euh, lenn ci desoon muy tarjama yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñu nekk ci xadiis bi moo xam naa nag dañ koy gàttal kon waaw kon kon xam naa dañuy yéen ñi insha allah kon ci biir di ñëw ñu daal di def tarjama euh, muy biographie mais bu mais du saxaaba yi yëpp lañuy def de yi nekk ci xadiis yi radiyallahu anhu mooy xam nga bi njëkk Seydina Anas la woon dana woon naa Seydina euh, Imaam al-Hafiz dane an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Seydina Anas kon moom defoon nañu ko euh, ci dixième xadiis bi duñu ko defaat deuxième xadiis bi moom la mais dane lamma kaana mu xaybar amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talha kon dañuy def tarjaba sayna abu talha nekkoon baay jiit leen muy zayd ibn sahl al ansari radiyallahu anhu euh, ki ci tegu muy sayna amr ibn xaarija moom masuñu ko woon def kon moom dinañ ko def insha allah ki ci tegu moo doon euh, sayyidatu aisha radiyallahu anha moom it defuñu ko woon ci li jiitu woon hadith yi jiitu woon kon insha allah dinañ ko gis bi ci tegu Seydina Abu Samh moom it defuñu ko woon insha allah dinañu ko gis ki ci tegu mooy Sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha moom it gisuñu ko woon kon it moom dinañ ko gis bi ci mujj mooy Seydina Abu Hurayra moom jot gisoon nañ ko ca xadiis bu njëkk ba moom duñ ko gisaat waaye da ne woon xaalat xawla xawla kon radiyallahu ta'ala anha dinañ gis ñooñu kon ñooñu la ñuy gis muy Seydina insha allah Seydina Abu Talha Seydina Amr ibn Kharija